أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل kon ñu ñëwaat ci suuratul Muzzammil buñu boroom àggoon nañu fi nga xam ne mooy fukkeelu aaya bi fi mu naan wasbir yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam muñal waaye awit jullit bi ca gannaawam muñal ala ma yaquluuna ci li nga xam ne moom la ñuy wax ñoom yéefér yi wahjurhum tana nga leen gàddaay hajran jamila gàddaay goo xam ne gu rafet la mooy na rafet na lépp rafet l'islam lépp ma taaru ndax inna allaha jamilun yuhibbul jamal yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wax nañu ne borom bi dafa taaru te dafa sopp yokkulu taaru mu ne nag yéefér yi ñoom noon nga leen di def gàddaay leen seen wax yi ndax boo leen di toppatoo saa su ne doo avancé wazarni wal mukazzibin bàyyi maak nag ñoom ñii di yéefér yii di net di weddikat yi ulin yi boroom xéewal yu ndaw yi ndax li leen boroom bi tabaraka wa taala defal fii ci àddina ñoom dañoo yaakaar ne mooy xéewal yu mag yi alors que du dara dul xéewal gu gàtt la boo xam ne ci jeex la jëm mooy an naama wa mahilhum yi laa tantanku leen tuuti rek léegi seen alak leen daal di jot ku ci yàlla alakul léegi it léegi nga faatu daal di dem ci sa boroom ma nga doon weddi wala rek ñi nga xam ne ñoom Abu Jahl ñu doon weddi wa mahilhum xaare leen qalilan tuuti ay at lañ ci def ñu dem ghazwatu badrin ñu naq seen bakkan ci ban mi daal leen faat foofale wal iyaadu billah mu ne inna ladaynaa ankaalan wa jahiima inna ladaynaa suñu boroom ne ñeel na ngir yéeféer yi ñun am nañu fa lool yoo xam ne moom lañ leen waajal am kaalan muy ay jéng yoo xamante ne ay chaîne yoo xam ne ci lañ leen di yeew bañ ne ngodd yi man daal di leen dóoru dugal safara say lakke wa ta'aman te bu ñu ko duggee nag ñu fa am ñam joo xam ne za ghussatin boo xam ne boroomi ndég la nga xam ne bés bu ko nit ki sexee bu ko bu ko wannaasoo ci put gi lay tak dootul mënatee génn te dootu ko mënatee jàllale za ghussatin wa adaban ak mbugal aliman tara tara tar moo leen di xaar kañ lay xew borom bi mu ne yawma tarjuful ardu wal jibaalu wa kaanatil jibaalu kasiiban mahiila bés boobu mu ne mu ngi xew yawma bés bi nga xam ne tarjuful ard ci la suuf si rëngi-rëngee rëngi-rëngeem gu mag a mag gamuy wax ci iza zulzilatil ardu zilzalaha mu ne woon wal jibaalu du suuf si kese mooy rëngi-rëngi de wal jibaalu ak montagne yi daal di rajaxoo wa kaanatil jibaalu nga gis jibaal ya nag muy montagne ya kasiiban ñu nekk ay tund yu ndaw yoo xamante ne nii mahiila mooy yoo xamante ne nii yuy seey la di tasaaroo di dem boo leen gisee foog ne dara lañ ndekete yoo ay pënd yu wuuri kese doon inna mu ne ñun suñu ñun borom bi tabaaraka wa taala arsalna ilaykum rasulan shahida yéen kuffaaru qurayshin yi yéen yéeféru qurayshin yi waaye yéen yéefér yi fi nekk ba addinay tukki ba ma yónnee sayyidina muhammad salawatullahi wa salaamuhu alayhi ba léegi maa yónni ci seen kaw yónni ci yéen shahidan shahidan shahidan koo xam ne yonent boo xam ne moo leen di seede ëllëg alaykum di seede waral leen yéen ñi ko wet teggi kamaa kenn ni nga xam ne arsalnaa la ñu yónni woon ilaa firawna ca waaja nga doon wax firawna rasulan dama yónni woon ci moom ndaw muy sayyidina Muusa yónni waale ko boole ko sayyidina Haarun alayhim assalaatu wassalaam la ñu yónnee ci yéen ndaw muy sayyidina Muhammad salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bañ demee nag sayyidina Muusa ba ma ko yónnee woon moom firawna lan la firawna def mu ne fa asaa firawnu rasul firawna moom amul dara lu mu def waaye ca saase la weddi ndaw ba ma ko yónni woon muy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam dam ko defee bam ko defee nag fa axadnaahu axdan wabiila ma jàpp ko jàpp ku dëgër bugal ko bugal mu tar labal ko fa nga xamante ne nii mooy ca ndox ma fa kayfa kon ana yéen waa Makka tattaquuna naka sax ngeen di moytandikoo naka ngeen di moytandikoo li leen borom bi di tere ngeen ne ci tafartum bu dee ne daa fekk yéen ngeen yow man bés boo xam ne yaj'alul wildaana shiiba bés boo xamante ne taraayam tax na gone bu ca juddu woon bu gone mooy gone yi dañuy far am sikkim léegi am ay karaw yu weex fur mel ni ñoo xam ne ay paawu yoo xam ne juróom fukki lañ am te ndaxate yoo mu ngi door a juddu mooy ne noonu lay def gone yi kon nag lan ngay xalaat ci paaye mag ñi mu ne as-samaa'u bi bu keroogee nag as-samaa'u asamaan si munfatirun bi bés boobale dañ ko ci xar ci lay xottee ko kaana nekk na te du deñ di nekk wa'duhu digéey borom bi tabaaraka wa ta'aala maf'uula muy def la de bu kenn yaakaar ne ay léeboon léppoon amoon dafi ndaanaan lay doon inna haadihi tadhkira dëgg-dëgg yi na ngeen xam ne aaya yii ma leen wàcceel ci saar bii waaye na ngeen xam ne alquran ji aaya yi fi nekk tadkira ak fàttali la faman shaa ittaxada ila rabbihi sabila képp ku mu soob nag ginnaaw bi mu ko gisee na jàpp jëm ila rabbihi jëm ca boroomam sabila naw yoon na jàpp yoon jëm ca boroomam suñu boroom nag ñëw ci aaya bu mujj bi nga xam ne mooy tëj saar bi mu ne inna rabbaka muy wax xam nga dafa tàmbali woon di wax ci taxaw di julli moom nag lay tëye fii xam nga fële dane woon da ngay taxaw guddi gi yépp il ba mu des tuuti walla xaaj bi walla nga wàññi ci xaaj boobu mu un tiers wala boobu nga yokk ci muy deux tiers te ngay jàng alquran di ko settantal léegi nag mu gis ne loolu dafa diis ndax loolu jamono yooyu farata la woon non seulement ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jullit ñi ko gëmoon moo it farata la woon ñuy taxawal di def qiyaamul layli di julli guddi suñu borom nag gis ne mbir mi na ci ñoom mu wàcce aaya bi yi ngir daal di leen koy noppal moo tax ku mel ni Mawlana Ibn Abbas mu ne un an jëlee nañ ci moom mu ne un an la def diggante début bi sa li njëkk a wàcc ak aaya bii nii loolu it jëlee nañ ko ci sayyidatuna Aisha comme ni nee ci saxiixu imaamu Muslim ibn al am na ñeneen yoo xam ne dañ ne fukki at lañ def diggante ba Yonent bi alayhi salaam bi aaya bi wàccee Makka ak bi mu koy wàcce lii Madinatul Munawwara Allahu ta'ala alam kon mu ne inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom ya'lamu ko ku xam la aka xam annaka kene yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taqumu adna bi nga taxaw lu néew min thuluthay al-layli ci li nga xam ne mooy ñaari ceeru guddi gi mooy bu ñu xaajee guddi gi ñett ñaari di nga ko taxaw lu di nga taxaw lu néew ci loolu wa nisfahu waaye it di nga taxaw li nga xam ne mooy xaaju guddi gi wa sulusahu waaye di nga taxaw li nga xam ne mooy guddi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj biit yii yëpp yaa ngi ciy taxaw wa ta'ifatun min alladhina ma'ak ànd ak ak mbooloo boo xamante ne nii ñoo gëm ànd ak yow mooy ne yoon yéen ñëpp gis naa ni yéen a ngi taxawal li nga nga xam ne moom laa leen waxoon mooy taxawal leen julli ji ndax jamono yooyu daa nekkoon farata ci ñoom comme li nga xam ne loolu moo gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar waaye xam leen ne buur yàlla mooy kiy natt guddi gi ak bëccëg gi nga gis yenn bés yoo xam ne moom guddi gi mooy gën a gudd bëccëg gi gàtt waaye yoo xamante ne guddi gi mooy gin a gàtt guddi gi bëccëg gin a euh, niw loolu nag ci ñi dëkk Europe la gën a leere nekk ñi nga xam ne ñoo gën a jege fii nga xam ne mooy équateur ci réewu Afrique yeeg yooyule kon mu ne kon alima moom boroom bi xam naan lan doxu xam na ne dina jafe lool ngeen teek di julli guddi gi yëpp bam des tuuti fa taaba aleykum kon mu wàññil leen lam leen waxoon ne qumil layla illaa qalila kon wàññil na leen léegi nag o bu ngeen taxawee nag di julli di jullil seen borom faqra'u na ngeen jàng maa la nga xam ne tayassara daal dinay jàppandi alqur'ani ci alqur'an alima moom borom bi subhanahu wa ta'ala xam na an sayakunu minkum marda kene dina bokk na ci yéen ñoo xam ne day ay way feebar lañ taxaw guddi gi yëpp di julli wala ba mu des lu néew loolu day jafe ci ñoom wa aaxaruuna am na ñeneen ñoo xam it boroom bi xam na ak am nañu ci seen biir ñoo xam ne yadribuuna fil ardi dañuy tax dañuy dem di voyage ci ci suuf ci kaw suuf yabtaxuuna min fadlillahi di sàkku ci li nga xam ne mooy xéewalu yàlla wërsëgu yàlla ñoo xam ne dañuy war a liggéey di dem di voyage di liggéey wala di jëli ay marchandises fu sori di ko ënd indi wala it di commerce loolu lépp borom bi xam na ko wala nekk ci seeni liggéey wa na ñeneen ñi li ñetteelu kuréel bi ñoo xam ne yuqaatiluuna fi sabilillah bés dina joti ca kanam bu dee ñi ne lépp Makka la wàcc dinañu xare ji ci yoonu yàlla ñooñu boo leen naree wax dee leen taxaw guddi gi yëpp di julli bam tuuti day tar ci ñoom wala rek ñu ne Medina la wàcc fekk na kon aaya yi kon xare amoon na mu ne am na ñeneen ñoo xam ne ñoom na dañuy xare fii sabilillah ci yoonu yàlla lii lépp nag ba mu amee suñu boroom bi nga xam ne mooy boroom yërmande gu yaatu gi mu daal di leen di wàcc wàññil nag ne kon nag comme que nii la faqra'u dee leen jàng kon maa la nga xam ne tayassara bu ngeen taxawee di ma jullil ci guddi yi jàng maa la nga xam ne tayassara daal dinay jàpp ne minu ca alquran bu ngeen taxawee di julli julli dee leen tari rek loo xam ne di ngeen lu ngeen di mën a jullee kete lu ndaw même bu dee lu ndaw moom moom xeebul wa aqimu salaa dee leen taxawal julli yi nga xam ne maa ko farataal ci yéen li naa fi la lu doon wax waaye dee leen taxawal rawatina nag as-salaata juróomi julli yi wa aatu zakaa dee joxe li nga xamante ne nii mooy zakat wa aqridu allaha qardan xasana te dee leen lebal lebal buur yàlla leb goo lebal leb la goo xam ne nag bu rafet la kuy saraxe ngir buur yàlla na joxe lu baax te nga xam ne moom la bëgg waaye buñ jël loo xam ne ku ko doon may mu bañ di joxe loolu mu ne déedéet kon wama tuqaddimu te na ngeen xam ne lépp loo xam ne jiital ngeen ko li anfusikum ñeel seen boroom ni ci seen ngir seen bopp lépp lu ngeen jiital ngir seen bopp min xayrin ci yiw tajidu ñëw mu ne leen moo yéen amatu ngeen fi dara déedéet loolu du demee noonu de borom bi dina leen ko dencal huwa loolu la ngeen fa def xayram moo gën ci yéen wa a'zama ta moo gën a màgg ajran mooy borom bi wallahi mooy koy ki nga xamante ne moo baax ci jaam yi te moo ci dàq fay te moo gën a màgg fay que